farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il faslun fi faslun fi ash-shukr kon insha allahu taala ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ fasl bi nga xam ne pàcc bi mu def sous-chapitre dog bi mu defoon ci ñi nga xam ne ñoom la borom bi di nangul waaw waxoon na la fa limaloon na la fa fukk ak benn ñoo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala aji nangu seenum ñaan la am na xanaa lenn rek lañ ci yokk mooy yim doon lim moom ay xadiis bari na ci ay xadiis yu bari comme di nga xamante ne nii moom la seydna abu hurayra radiallahu taala anhu daal di solo jële ko ci rasulillah alayhi salatu wassalaam te al imaamu ahmad naka noonu al imaam at-tirmidhi ak al imaam ibn maaja rahmatullahi alayhim alhamdu daal di koy solo mu ne yonent bi alayhi dane salaatu da'awaatin mustajaabaat waaw laa shakka fiihinna da'watul mazluum wa da'watul musaafir wa da'watul waalidi ala waladihi mu ne ñetti ñaan a ngi moom rasulullah sallallahu alayhi wal xadiisu saxiix xasan mu ne eh, ñetti ñaane ngi yoo xamante ne ni laa shakk ku ko ñaan borom bi amul sikki sàkk que ne dina ko nangu waaw mu ne da'watul mazlum ñaan ak ki ñu tooñ mooy ñaan yàlla ak ku ñu tooñ voilà wa da'watul musaafiri ak ñaanu ki nga xam ne day tukki waxoon nañ la tamit ca xadiisu imaam muslim boobale rahimahullah wa da'watul wala walidi ala waajur wuy ñaan yàlla doomam moo tax mu garaaw waaw kon nag moo tax képp koo xam ne doom mer sa doom def la dara rek nga ñaan ko yàlla waaw moo taxoon mu ne woon kadaka walidun alal awlaadi waaw ca ñeenteel ba naka noo ne ñaanuk waajur bu muy ñaan ci kaw ay ay ay doomam ñu mer loola rek nga ñëw mer topp sa xol ñaan leen yàlla lu yées dal leen mu ne loolu foo jaar nañ ko nangu moo taxit loolu lu du dangereux la lu jar a def attention voilà nit ki boo meree dangay mën a retenir sa bopp jàng muñ waaye lu la say doom def nga saaga mer wax leen lu ñaaw ñaan leen yàlla loolee ñaan googee moo tax bari na ñoo xam ne seen doom torox na ñu mujj nag bañ màggee ñu nekk fi sëriñ bu ne waaw bu xaabakat bu ne maaman bu ne te manul tus bu ne ñu daal di fay dem yàq fay alal yu bari te loolu lépp li ko waral mooy ba moom moo ko ñaanoon yàlla waaw ndax bés defoon na ko lu ko naqari mu ñaan ko yàlla lu ñaaw loolee nag moo ko dal waaw doom ji ma nekk ci wopp waaw xel mi àndatul ak xelam nañ ko bëgg woon melul sëriñ bu nañu dem fa ndax nee nañ dañoo bëgg seen doom wér tey bañ gàcc alors que moom moo ko def moo tax lu garaawa ngoo ko naka noonu le bokk na ci yi nga xamante ne nii Eh, ay xadiis la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ne al imaamu tirmidiyu rahmatullahi aleyhi soloobe bi aleyhi salaatu boo xam ne mu ngi ko jële ci seydina wa mawlaana wa ardaa eh, naka noonu al ci benn partie lu xaw a niroog lii te day mel ni xadiis bi ñu jóge woon ñoo niroo mu ne ñett gi yoo xamante ne nii kenn du nangu kenn du delloo seen ñaan al imaamul adil muy imaam bi nga xam ne dafa jub waaw waxoon nañ la moo xam président la moo xam dañ koo denc ab parlement la jiite wala ab député la wala ab commune la jiite wala ab monsieur le maire la wala chef de quartier wala sax boroom kër la yooyu yépp ci la voilà muy al imaamul adil koo xam ne imaam la boo xam ne bu jub la kookee ñaanam kenn du ko nangu wa saa'imu hatta yuftir aji gi bu jamono ja nga xamante ne ci lay dog ba na muy doge wa da'watul mazlum ak ñaanu ki nga xamante ne moom lañ tooñ yarfa'uha Allah borom bi da koy yëkkati duunal ghamaami yawmal qiyaama ak ba ni muy jeexe kon nag mu ngi noonee yooyee yépp day wane ne ah, lii nii mooy hmm, li eh, sëriñ bi doon wax loolu lépp nga xam ne ay xadiis la euh, radiyallahu taala anhu wa léegi nag ñu war a ñëw nag ci suñu fasl bi faslun fi shukr mu nekkoon faslun te mooy bu mujj ci téere bi insha allahu taala kon ni ñu ko waxe woon mu ne faslun di ab pàcc la fi shukri di wax ci sant waaw waxoon nañ la lislaam mooy diinu shukri du sant borom bi tabaaraka wa taala mu ne xaqiiqatu shukri la daa man alima shuhuduna min dil jalaalin niama wa amalun biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yarda wa ruknan yustaban kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne xaqiiqatu shukri waaw dëgg dëgg sant yàlla nag la daa man alima fa ka nga xam ne moo xam waaw muy tax boroom xam-xam ya waaw waxoon nañ la du ne taxaw rek ne sant naa yàlla mu ne mukk du loolu dëgg-dëgg si sukru sant yàlla mooy lan shuhuduna bi ci jëkk bi ci njëkk ay ponk la moo tax mu ne war ruknan ay ponk la yustabaan yoo xam ne dinañ ko niitlu di ko leerlu mooy ponk yaa ngi moom la jeexale ne war ruknan yustabaan voilà mooy lan bi ci njëkk shuhuduna min dhil jalali ni'ama waaw mooy seede gi nga xam ne moom lañuy ñuy seede xéewal yi ni muy tukkee ci borom màggaay gi shuhuduna an-ni'ama min dhil jalali waaw suñu seede xéewal yi xoola xéewalu bët xéewalu gis xéewalu dégg xéewalu tàllal say tànk xéewalu mais nekk ci afiya yooyu yëpp ma ne loolu yëpp ñuy gis xéewal yi waaw ba moo tax yonenti bi aleyhi salaatu wasalaam ci xadis bi ñu fi gisoon bu seydina abu hurayra ak ñoom seydina sa ki abu dhar ak yooyu yëpp radiyallahu anhum mu ne yonent ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na kullu sulaama min annaasi aleyhi sadaqa waaw gis nga bépp articulation fépp fu yax ñaari yax di laale bu ne waaw waaw ci nit ki ci nit ñi war na ci kaw loolee sarax ngir sant ko sa borom tabaaraka wa taala loolu gisoon nañ ko ba ñuy gis te soraatu duhaa yoo yële waaw kon nag mu ngi noo ne kon gis xoolal ma xéewal yooyu nga koy seede nag waaw bu ci nekk nga koy seede kii seede loolu nekk en perpétuel seede di sax di seede loolu kooku nan lay yëgadee boroomam te saa bu ko seedee war ko cee sant ndax mooy beneen ruknu bi beneen ponk bi bi ci njëkk kon mooy seede xéewal yi ni muy tukkee ci borom ki nga xam ne mooy borom màggaay gi waaw bu ma borom bi mayee dépasse dama koo ñàkkoon jaare ko ci nit ma sant kookee waaye <laughs> yàlla laa njëkk sant di gis di témoigner di di di di di seede xéewal gi mi nga xam ne noo nee la koy génnee moom borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne mooy ar-Razzaq mooy aji wërsëgalaa kon loolu mooy ponk bu njëkk bi mu ne waa amalun biha waaw seede mooy seen sant nag daa ginnaaw ndax la ngay sant boo ko seedewul d'abord doo mën a sant xéewal boo seedewul séedéwul gi sant dëgg-dëgg doo ko mën ndax ak yëgadi moo lay dugg boo ci dul bàyyi xel di ko xalaat di gis borom bi tabaaraka wa ay jëfam à travers mbir yi waaw wa amalun biha beneen ponk bi mooy nga koy jëfee waaw ngay jëfe lan mais aadaab ya sant gi laaj mooy ponk ya mooy lan mooy teggin ya nga xamante ne nii moom la sant gi laaj waaw mu ngi noonu wa amalun lisaanan non seulement nga koy tudd waaye nga koy jëfe biha lisaanan wa janaan sa làmmiñ ak sa xol synchronisé ñoom ñépp di nekk nag nga leen di teg deneen ponk bi ci des fii kulli ma yarda ci lépp loo xam ne moom lay gërëm moom borom bi tabaarako wa taala li mu gërëm kese ci ngay dox waaw léegi nag loolu la ne war ruknan mooy yii ma fi wax yépp ay ponk la yustabaan yoo xam ne dinañ ko nit lu dees na ko leerlu waaw boo bëggee xam dëgg dëgg sant lii la waaw seede xéewal gi ni muy bàyyeekoo ci borom bi di jëfe la nga xamante ne mooy wane na yow sant nga sa boroom ci xéewal gi mooy di fës yéene laxas takku dëba dëgër nekk ci ay digalam tey sori ay tereem waaw moo nga koy def nag di sant ci sa làmmiñ di sant sa boroom waaye sa xolit di sant sa boroom te ngay gërëm ci lépp loo xam ne day gërëm loo yàlla ci la sa làmmiñ di daw ci la sa xol di daw waaw